léegi loolu denn la waa léegi bu ñuy fay est ce que mën nañoo noddu wala mën nañoo iqaam dañ naan la mën nañoo noddu te loolu lim dal yonent bi alayhi salaatu salaam bari na mooy ne gis nañ fii nii du benn bés lan la la wax ci xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne mu daal di digal Bilaal fa azzana comme nim mu daal di noddu comme nim doon nodde ngir ñu julli ñeenti julli yi di tisbaar tàkkusaan timis ak gée benn noddu la noddu bi mu noddee mu daal di iqaam ñu julli tisbaar waaye noddaatul kon benn nodd ngay nodd pour julli yi la raw yépp bu dee ci vingt-quatre heures yi la benn ak sax au-delà ndax loolu mooy sunnaa yonent bi aleyhi salaatu dafa digal seydina Bilaal ibn Rabah radiyallahu mawla siddiqi radiyallahu anhuma wa mu daal di benn noddu après mu iqaam ni julli zuhr muy tisbaar ñu pare mu daal di koy digal mu daal di noor mu daal di ñu julli tàkkusaan ñu julli ba pare mu daal di koy digal mu daal di iqaam ñu julli timis ginnaaw biñ paree mu daal di koy digal mu daal di iqaam ñu daal di julli li nga xam ne mooy gée kon benn noddu ak iqaam pour julli bu ci nekk